waaw euh, mbalka mi nag mooy dem da nga koy tabax defal ko kii mu am bu fu muy euh, foo koy ubbee di xool di saytoog yooyu nga def ci ndox léegi nit ñëw di tuur ndox ci ndox mu mel nga xam ne amul fu ko la am ñu ne lool mooy maa ut raakid mais wute nag maa ut daa im bi am ñu ne benn la kon xadiisu bi ba pare euh, bu kenn ci yéen tuur ndox ci ndox mi nga xamante ne dafa tag eh, summa ginnaaw bi yaxtasilu minhu mu ciy sangu waaw <clears throat> waaw kay kon fii gis ngeen na ne laa filma it daib léegi après mu teg hadis bi mu ci tegaat moom imam muslim bon hadis sayna abu hurayra bi nag muttafaqun alayhi imamul buxaari soloo na ko andiwaat na ko tamit moom imam muslim na ko noon boobu it muttafaqun alayhi léegi ci beneen kaddu jële ko ci yeneen sëriñ euh, saydna abu hurayra mu ne haddathana kii yo bokk na euh, ibn a mooy mooy mooy mooy mooy kayem boobu nga xam ne moom la jële woon Euh, ay hadis ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ba mi nga xam ne ba ko doon commencé hada ma haddathana Abu Hurayra an Muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa dhakara ahaditha minha voilà voilà mooy hadis nahnu al-awwaluna nahnu al-akhiruna as-sabiqun mooy mooy bi tàmbalee loolu rek voilà boobu ci ci këyit këyit këyit googu wala boobu maanaam kay boobu ci la hadis bi jógee mu ne mu tudd ay hadis imam Muslim noonu lu koy lii voilà mu ne sallallahu alayhi wasallam wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tabul fil ma'i da'im alladhi la yajri summa taghtasilu minhu waaw bul tuur ndox ci ndox mi nga xamante ne nii dafa teg alladhi bi nga xam ne la yajri du daw la yajri la yajri bi nga xamante ne nii du daw summa ginnaaw gi euh, euh, taghtasilu minhu ginnaaw gi yow nit ki nga ci sangu waaw après hmm? <laughs> après rek imaam euh, an-Nawawi tudde baabu nahyi anil ightisaal fil maa'i raakid voilà mu ndiwaat lii rek laa yaghtasilu ahadukum fil maa'i daa'im wa junub ah. fa qaala kayfa yaf'alu ya Abaa Hurayra qaala yatanaawaluhu tanaawula waaye yooyu yëpp concerné wuñu c'était juste pour gis entre maa'u raakid ak maa'u daa'im kon alladhi laa yajri bu ci nekk ci ñoom ñaar benn dawu ci bi nekk ci mbalka yi dawul mais bi nga xam ne tamit daa nekk comme teen comme déeg comme marigot yu mel noonu ak yi nga xamante ne mooy lakk yi nga xamante ne c'est des lacs artificiels yoo xam ne dañ ko créer comme le lakk Léman fii di euh, euh, Suisse entre Suisse ak Savoie fii nii ay Haute-Savoie yooyu ay Annecy côté yooyu lac yi nga xam ne mooy c'est des lacs comme lac bi nga xam ne moo nekk euh, parc de Miribel ici fii ci dans entre Vanvelin ak fii dans l'Ain nga xam ne voilà mooy loolu nga xam ne lac artificiel dañ ko créer def benn boo xamante ne nga gis ndox mi bari voilà mais loolu wute nag est ndox moom day daw wala déet loolu beneen affaire la parce que lac artificiel yooyu dañoo gudd gan di ngand yoo xamante ne moom mustamxir la comme ñëw foog nga fii ah. ak lac xam nga ne bateau yi di ci jaar ak yooyu loolu beneen affaire la <laughs> waaw boobu wute nag bii parce que boobu dina ñëw ci ay atteem mu ñuy wax léegi léegi en tout cas mooy comme marigot yi comme yi nga xam ne déeg yeeg teen yeeg yooyu ah, nga ñëw ak nga ñëw ak wala mbalka yi nga ñëw di tuur ndox ci foofu loolu la yoneen saa saam tere kon gis nañ hadith Seydina wa mawlana ki nga xam ne mooy Jaabir ibnu Abdillah radiyallahu taala anhu léegi euh, lëkkaaleem ak suñu buntu bi mooy lan ñu ne la buntu bi al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah da koo tere gi nga xam ne moom lañu aaye ñuy xay tuur ndox di mbéewal ci li nga xamante ne mooy ndox yi nga xamante ne euh, euh, euh, dafa tag voilà ñu ne la leer na fii yonent bay saa sam sëy naa jaabir da ne na wax nañ la ci riwaaya imaamu ahmad rahimahullah ci benn bi imaamu ahmad rahimahullahu taala moom dane jële ko ci mu jaar ci Abu Zubayr an Jaabir mu ne radiyallahu anhu qaal zajara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yubala fil ma'ir raakidi mu ne yonent bay saasaam jajj na ñuy tuur ndox hmm, ci li nga xamante ne nii mooy ndox moo xam ne dafa takk kon lii lépp dafa nekk loo xam ne mooy lii yonent bay saasaam ci boppam moo ko tere kon loolu doy na ci ñu ne lii lu ñu aaya la ndax yonent bay saasaam da koo tere waaye lépp loo xam ne day nekk ci maanaa tour ndox comme xayta loolu moom ala baabi awla wa axra ndax xayta moom en général day gën graaw ci nit ñi buñ ko gisee yooyu léeg-léeg sax li ñuy xaw a euh, kii ci am tuur ndox sax bu dee xayta la moom ñu gis ko nii ci ndox mi moom loolu daa gën ñaaw fuuf ci xelu nit ñi ak seen kii boobu loolu yëpp moo tax imaamu Nawawi ne anil bawli baabu na anil bawli wa wi ak yu mel noonu kon loolu mu leer nañ waaw naha yu yubala fil ma'i rakid loon loolu leer na léegi nag mu des fii eh, ay eh, kon gis nañ lëkkaale bi ak suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu am benn affaire boo xam ne jar naa eh, kii mooy kon hadith bi dañ ciy jànge civilisé ginnaaw lii lëkkaale bi lislaam fi nga xam ne day toppatoo lépp loo xamante ne mën na leen di lor danger public la wala mu indi loo xamante ne mën na indi wopp public parce que yu mel nii nit ki nga xam ne da koo def te nit ñi gisuñu ko di jëfandikoo ndox moomee eh, man nañ ci jël ay jàngoro yoo xam ne après mu nekk loo xamante ne nii day nekk euh, euh, santé poussée mooy santé publique bi moo ciy loroo mooy wër gu yaramu nit ñi waa gox boobu wala waa dëkk boobu wala ñoom ñépp a ciy loroo loolu nag lislaam dàqal ñu ko nag daal di ñuy tere ci loolee waaw waaw te tamit bi nga xamante ne comme riwaay Seydina Abu Hurayra yi mu wax allazi la yajri loolu dañ ci xam ne kon am na différence entre alma ur rakib bi nga xam ne moom moom dawul ak ndox mi nga xam ne day daw waaw mooy ndox mi daw comme comme comme fleuve yi ak rivière bu dee dañuy daw ndox yi daw nga am dañuy couler di daw ak géej gi nga xam ne day daw vagues yi di ñëw nga gis géej gi ni muy yëngatoo ndox moomu wute na ak ndox mi nga xam ne dafa tag parce que bu amul woon différence yonent bay saa saam doonu loon leeral ci hadith sayna Abu Hurayra bi di préciser ne allazi laa yajri waaw laa tabul fil ma'i da'imi allazi laa yajri kon ñu xam ne ci laa yajri léegi kon bii daw ak bi nu daw am nañu différence léegi nag ci kaw noonu nag dañuy moo ñuy jàllal nag ci li nga xamante ne mooy masala yu xam ne bon dañ koy wax nii mooy euh, waaw xaram gi mooy mooy mooy tere gi tere gi moom xaram la laa yab laa la naha an yubala fil ma'i da'im waa tere googu li tahrim la wala déet waaw al imam an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj bi muy sharah hadith yi mu ne wa hadha an-nahyu fi ba'd al miyah li tahrim wa fi ba'dha lil karaha waaw mu ne wa yuxazu zalika min hukm al mas'ala fa in kaana al maa'u kasiiran jaariyan lam yahrum al bawlu fiihi li mafhum al hadith walaakin al awlaa ijtinaabuhu wa in kaana qaliilan jaariyan faqad qaala jamaa'atun min ashaabinaa yukrahu wal muxtaaru annahu yuhram li'annahu li'annahu yuqaddiruhu waaw wa yunajjisuhu ala al mashhuuri min madhabi shaafi'i wa ghayrihi waaw waaw léegi mu ne wa yaxiru xayruhu wa yaxurru xayruhu fa yastamiluhu ma annahu najis mu ne ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj waaw kon mu ne hadith bi tere gii ñu tere yone saa sam daa tere ci hadith Seydina Jaabir bi Seydina Abu Hurayra ak yooyu radiyallahu anhu ñuy tuur ndox ci ndox mi nga xam daa tag mu ne tere gii moom ci yenn ndox yi day nekk loo xam ne day xaram tere gi li li tahrim waaye yenn yi dañ koo sit loolu mooy lan mu ne loolu luñ fu ñu koy jële mono yu xasu zalika lii ma wax dañ koy jële min hukmil masala ci atte masala bi ndax bu dee fa in kaanal ma'u kasiiran bu dee ndox mi dafa bari comme lakk clément yi ñu doon wax lakk yi même bu dee ne mooy mooy parce que nga ne kii maaw daañ rek te day daw ndox mi da ngay gis day daw malgré ne benn lakk la ah wala yooyu nga xam ne euh, fleuve yooyu nga xam day jóge dëkk ba dëkk comme la Loire Hmm? la Saône la Rhône ah yooyu nga xam ne day traverser dëkk euh, Tamise bi fële ca Angleterre foog naa ak ainsi de suite mooy fleuve Sénégal bi ñu la doon wax bu Gambie bi bu dee yooyu day daw loolu noonu day bu dee bi nga xam ne day daw dafa bari ba pare di daw daa nekk loo xamante ne ni lam yaxrumil bawlu fii loolu kenn aayewul xaraamul ñu ciy tuur ndox lu tax li ma xuumil xadiis ndax li léegi ci ci ginnaaw xadis mooy bi mu ne alladi laa yajri laa tabul fil ma'i da'imi alladi laa yajri bul tuur ndox ci ndox mi nga xam ne dafa takk di sax fam nekk te du daw kon ci kaw noonu ci lan la dégg ci ginnaaw këne kon bu dee na ndox la moo xam ne day daw kon li ñu tere ci bi du daw loolu du fa am loolu lay wax waaw loolu lay wax léegi nag mu ne walaa euh, walakin waaye malgré tout al awla li gën a yeey mooy ijtinaabuhu même bu dee ne bu bari la buy daw mooy tëndiku ko ndox muy daw la mooy tëndiku tuur ndox ci ndox moomee loolu mooy li gën a yeey malgré ne duñ la ne nag li nga def xaraam na boo ci tuuree ndox waaye mooy tëndiku ko mu ne wa in kaana qalilan bu dee ndox mi dafa tuuti jaariyan di daw faqad qaala wax na jamaatun mbooloo min ashaabinaa ci suñu mbokk yi yukrahu dañ koo sit wal muxtaar waaye nag li ñu tànn mooy ci mazhabu Shafi'i yi rahmatullah annahu yahrumu dafa xaram laa wax li annahu lu tax parce que waa ji yuqaddiruhu day salteel ndox mi wa yunajjisu ba pare daal koy sobeel alal mashhuuri ci li gën a siiw min mazhabi Shafi'i ci suñu mazhab ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe imaam Shafi'i yi wa ghayri yakrul moom rahmatullah alayhi mu ne ba pare day nit mën na cee woroo wa yaghurru ghayruhu nit mën na cee woroo fa yasta'miluhu fa yasta'miluhu mu ñëw utiliser ndox moomee ma ànd ak annahu ko ne ndox moomee najis dafa nekk loo xam ne dafa sobewu waaw waaw akbar mu ne wa in kaana al ma'u kasiiran raakidan mu ne ndox mi nag dafa bari da pare daal di tak mu ne fa qaala naa suñu mbokk yi nee na yukrahu wala yahrum waaw ne dañ koy sit bu boobaa dañuy sit ku ci tuur ndox comme liñ la doon wax lak clément bi lakk yi nga xam dafa ngande waaye dawut mooy da ngay gis ndox mi tak waaw dalay leen naa lii di du géej ah du kii mu ne bu yee loolu la loolu suñu mbokk yi Shafi'i yi nee nañ yukrahu dañ koo sib wala yaxrum waaye xaraamul mu ne waaye nag walaw qiila yaxrumu lam yakun ba'idan buñ nee loolu dañ koy xaraamal loolu ki wax loolu wax jooju soriwut waaw soriwut dëgg na fa inna nahya ndax tere yi li nga xam ne moom lay yenu di ko yóbbu ma tahrim que ne lii day wane ne lii dafa xaraam alal muxtaar inda al muhaqqiqin ci li nga ne moom lañ tànn ci ñi nga xam ne ñoo xuutal masala yi wal aktharina ak ñëpp min ahlil usul loolu yàgg nañ ko an-nahyul mutlaq yaqtadi at-tahrim voilà léegi moom waaye wa fiihi ndax lu tax mooy comme que raakid la même bu dee ne dafa yaatu dafa rëy rëy na njàng na ah mais ndox la moo xam ne mu taj comme que daal yeneen saa saam dafa tere ku tuur ndox ci ndox soo xam ne fu raakid la bu boobaa bu bu taj loolu ah ku ne woon daa xaraam nga ciy tuur ndox malgré luñ bari bari kooku soriwul ndax. annahyu yeneen saa tere na kon nag te loolu yaqtadi at-tahrim ci li gën a dëgër ci waxu usuuli yu ne yëg lépp ci ñoom rahmatullah ala al-jami' mu ne wa fiihi min al-maana annahu yuqaddiru nekk na ba léegi mooy maanaawul même lu bari bari te ne waa ji da koy da koy da salteel wa rubbama addaata amaana bu continuer noonu yeneen di def ni moom di fa tuur ndox saa ne ilaa tanjiisihi mu daal di indi que ñoom ñu daal mu daal di koy kii daal di koy sobeel bil ijmaa li tax li tax taxayure boobu nag bu boobaa ñëpp boroom xam-xam yëpp a ciy d'accord bu dee ne li taxayuri yii mooy bu dee ku nekk ñëw fa ngay tuure ndox bu yàggee ndox mi lu mu bari bari boo moytul mën naa jekk ba am ci effet te bu boobaa mu soppeeku loolu moom boroom xam-xam yëpp a d'accord ne bu boobaa dafay nekk ndox moo xam ne mu sobewu la waaw waaw innal ma'a tahurun la yutahhiru la la yunajjisuhu shay hadis bi nga xam ne Euh, euh, euh, moom la kii Abu Umaama même bu dee ne xadis boobu dëgërul waaye boroom xam-xam yi ijmaa la que ne xadis boobu li muy wax moom la ñuy doxee mooy Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu mu ne qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-maa'a laa yunajjisuhu shay illaa maa ghalaba ala riihihi wa ta'mihi wa lawnihi loolu imaam Ibn Maaja moo ko solo al imaam Abu Haatim na xadis bi wérul voilà al imaam al bayhaqi indi version al maa'u taahirun in taghayyara riihuhu aw lawnuhu bi najaasatin tahdusu fiihi borom bulughul maraam ci kitaabul euh, tahaara baabul miyaa indi na fa xadiis yooyu Seydina Abu Umaama al Baahili radiyallahu mu ne muy jële ci Yonent bi salaam mu ne ndox dafa laab day laabalaate dara du ko sobeel ludul euh, laa yu najju say ludul ne innal maa'a ndox boog laa yu najju dara du ko sobeel shay'un dara illaa lu dul maa la nga xam ne xalaba noot na ñëw na ba ëpp doole ala riihi nga gis ne cafka gi soppeeku na wa ta'mihi wala euh, euh, mooy mooy riix gi mooy mooy xet gi wa ta'mihi ak cafka gi walaw nii wala couleur bi loolu moom ijmaa la même bu dee xadis bi dëgërul imaam al-Bayhaqi indi ko ci yeneen terme rahimahullah al-maa'u taahirun ndox de dafa laab illaa lu dul in taghayyara bu dee daa soppeeku riihuhu xetam aw taamuhu wala cafkaam aw walla law boog lawnuhu li nga xam ne mooy euh, couleur bi bi najaasatin ci sobe boo xam ne tax tahdutu fii boo xam ne daa rot ci biir waaw mooy le fait tuur ndox yi même bu dee jëkk bi mën nañ la ne bon euh, comme que bari na ndox mu tag la te bari garaawul mais sauf que boo yàggee di ko def fi muy jëmee ak ñeneen di ko def mooy day mujj soppi mbir mi voilà kon loolu la quoi te bu ñëwee ba benn ci meloom yi daal di soppeeku yiñ la wax ni bu boobaa ijmaa boroom xam-xam yépp la ne loolu moom daa day sobewu voilà waaw mu ne aw ila tanjisi inda abi xanifa wa man waaqafa wa man waafaqahu fi addal qadira allati waaw mu ne wala ci imam abu xanifa ak ñi ànd ak moom que mooy déeg wala bi nga xam ne dañ saa def ndox mu tag nga xam ne boo yëngalee benn côté bi ah feneen beneen côté bi day yëkkat day yëngatu loolu moom bu ci sobe bi rot muy sobewu ndox mi di yàqu sobewu na waaw léegi nañ wax imaam al al an-Nawawi li mu wax ba pare après ñun dinañ ñëw def benn tënk boo xam ne bu al arba'a ak zahiri yi sax ci loolu lañ dugg insha allah mu ne Euh, mu ne wa amma raakidul qalil kanta kon wax na la bi nga xam ne daa takk ta bari te ni ñoom seen ñoom Shafi'i yi lépp ci ñoom mbooloo ci Shafi'i yi dañ ne dañ koo si kenn xaraamalu ko mu ne buñ ne woon xaraam na loolu du lu sori waaw parce que dañoo tere te tere bi yeneen saasam tere yaqtadi tahrim dañuy mooy daa xaram waaw ci li gën a dëgër te amaana loolu tuur ndox yooyu waaj di ci def keneen di def ñuy def bu yàggee day sobeel li nga xam ne mooy ndox mi te bu benn ci caractéristique ndox yi daal di soppeekoo bu boobaa ijmaa la ke ne loolu day nekk loo xam ne day sobewu yàq na ndox mi te loolu la jëmi waaw te nag même bu dee ne ndox mi bari na bu tag la waaye àggul foo xamante ne boo yëngalee benn côté bi feneen fi di yëngu bu dee ci imaam Abu Hanifa loolu yàqu na voilà ak ñi ànd ak moom rahmatullahi alal jamii léegi nag mu ñëw la nag ne la wa amal raakidul qalil kanta bi nga xam ne dafa takk tuuti faqad atlaqa daal dinay jooyal jamaatun mbooloo min ashaabina ak suñu mbokk yi ñun Shafi'i yi annahu makruh waaw kene dañ ko sib mu ne wax sawaabul muxtaar waaye ma ne li nga xam ne mooy dëgg gën a jub te boobu lañ tànn annahu yaxrumul bawlu fii dafa xaraam ñu ci tuur ndox yuxramul bawlu fiihi li annahu ndax yunajjisuhu mais da koy da koy da koy mu nekk alal parce que ndox alal la te ko moom mooy yàqal nga ko yëfam boo ko sobeelee ndox mu tuuti la nga ñëw daal di ciy bu tax nga ñëw tuuti ndox mais yàqal nga ko ndoxam bu tax ndoxam moom alal la wa yaxurru ghayru te keneen ku dul moom man na ci loroo daal di ñëw woroo foog ne ndox mi kii na mu jël ci jàpp ci ndeke lim jàpp dafa sobew bistimaalihi walla alam waaw mu ne qaala ashaabuna al imaamu Nawawi ba léegi ci al minhaj rahmatullah alayhi mu ne suñu mbokk yi Shafi'i yi wa ghayruhum ak ñu dul ñoom minal ulama ci boroom xam-xam yi nee nañ wa taxawutu fil maa'i baw bawli fii wa aqbah moom lañ doon wax sànq waaw mooy nag kantaa xayta tuur dugub ci ndox mi moom moo xam ne ndoxu yi ñi comme moo xam bu tag noo loolu moom moo gën a téye moom mook mook atteeb tuur ndox la yor wa aqbah te moo gën a yées sax waaw moom laa loolu wax naan la gaa yi tuurdoo yi daal mais xayta boobu buñ ko gisee boobu moom daa gën a tee ñàng mu ne wa kadhalika na ko noonu idaa baala nit ki bu tuuree ndox fii inaa in ci am nag summa ginnaaw gi sabbahu fil ma jël benn potu waasam wala potu samburam boo xam ne moom la fay def di tuur ndox après wala ci benn kii wam kopp def tuur ci ndox wala boo bu bouteille ñëw ba ci ndox mi mi tag daal di ko ciy sotti ñu ne mais c'est la même mu taxawoon ci summi tubayam tuur ci ndox benn la waaw cim ndax sotti ko ci benn la wa kaza ila baala bi qirabi nahri bi bi qurbi nahri bi haythu yajri ilay moom mu ñëwoon fekk ci côté dex gi tuur ndox fii waaye tuur ndox yi day wala gaat di dem ba foofu xam na ko loolu c'est la même chose mu ñëwoon directement daal di ciy tuur ndox ci biir ndox déeg gi wala dex gi walla loolu ak mu ñëwoon tuur ndox ci wet gi muy loogalaat ci biir si benn la waaw bi haythu yajri ilayhi al-bawl fa kulluhu lii lépp mazmumun lu ñu ŋaññ la qabihun lu bon la manhiyun anhu lu ñu tere la ala tafsil al-mazkur ci taxtantal bi nga xam ne moom lañ tudd léegi. mu ne walam yu xaalif lii nii ñu la wax sotti jël mooy tuur ndox feneen sotti ko ci wala suur ndox ci wet gi mu ñëw ci dex gi wala la nga xam ne ndox matak lii kenn wutewu ci wuci fii hada ahadun kenn min al ulama ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim illaa lulul maa li nga xam ne xukiya nettalees na ko an Daawud ibn Ali al-Zahiri waaw kii Daawud ibn Ali az-Zahiri mooy sëriñu Zahiri anna an-nahya mukhtassun bi qawli al-insani bi nafsi tenenoo tere bi lenn kese la li mu jagoo mooy nit ki ñëw tiim déeg bi wala dox mi tat daal di ciy tuur ndox loolu la yoneen saasam tere waaw wa anna al-gha'ita laysa kal-bawl moom mu ne dara ku kon ku ñëwoon daal di fay xayta drawul waaw loolu dara naw ci wakaza naka noonu ñu naan ko déet waaye Daawud <laughs> mu mu mu mu mu yokk ci kaw mi xar euh, euh, karaw euh, mu ne wakada naka noonee way dara fii laa wax ida baala fi ina in thumma sabbahu fil ma'i aw baala bi qurbil ma'i voilà mu ñëwoon tuur ndox ci benn bool wala benn kopp wala benn bouteille ñëw sotti ko ci ndox mi c'est pas la même chose que mu ñëwoon taxaw ci tuur ndox garawul bu dee daa taxaw tuur ndox ci benn kaas ñëw sotti ko ci ndox mi lool gën teraw ko wala <laughs> imam al al kii moom eh, kii Euh, an-Nawawi teg ci wala mu ñëwoon tuur ndox ci wetu ndox mi muy ngalawaal muy muy muy ngalawaal muy muy muy roogalaat bi ruisseloo euh, tuur ndoxam yi ba dugg ci ndox mi mu ne loolu bokkul ak bu ci taxawoon tuur ci ndoxam garaawul ah mu ne wa hadha alladhi dhahaba ilayhi xilaafu al-ijma' al-ulama wa huwa aqbahu ma nuqila anhu min fi al-jumhur 'ala adh-dhahira wallahu a'lam <laughs> waaw mu ne lii nag mooy ku ne li gën a yées ci luñ jëlee ci Daawud quoi waaw ak te wuute ijma'u boroom xam-xam yi waaw di wane na rek mooy ñoom ni ñuy tënkoo rek daal di wow rek ci ci ci texte nii daal lii la yoon saa sa wax déedee lii la wax yow doo xalaat sax maanaa bi tax mu wax lii waaw parce que quand yow nga jël nit ki nga xam ne daa ñëw tiim kii bi fi ñuy tuura ndox euh, fi ñu la ne yow bu fi tuur ndox nga ñëw directement su misatu bay tuur ci ndox ak nga ñëw taxaw ci wet gi wala boo taxaw tiim ko sax mais def ko ci kopp après jël kopp bi sotti ko ci biir loolu ban différence moo ci nekk ñoom ñu ne am na différence wala asabillah loolu zahiri yee koy wax waaye loolu la moo tax al imam ibn daqiq al-Iid mu ne lii moom waaw waaw wa qad qaala az-Zaahiri qawlan yukaadu yaka yukaadu an an an an an an an an an an yujzama bi butlaane noonu la ko waxee waaw daqiq al-Iid lu mel noonu la ko waxee de mémoire mu ne zahiri yi ñu wax na fii wax ñoo xamante ne moom xaw nañoo mën a dogu gis nga boroom xam-xam ne li ñu sàn sàmmoo ci ak neenam quoi le fait mu yow nga tiim ndox miñ la bu bi ñu ñëw taxaw ci fekkub ñu ñëw taxaw ci tuur ndox su ni sa ndox mu ne loolu dañ koo tere waaye bu dee da ngaa taxaw sotti tuur ndox ci ab taas sotti ko ci biir ndox mi noonu kenn terewu ko mu ne loolu moom man nañoo xaw nañoo man a dogu ci ak neen wax jooju quoi <laughs> <laughs> waaw mu ne imaamu Nawawi di koon rahimahullah mu ne wa qaala al-ulamaa boroom xam-xam yi ba léegi nee nañu rahmatullah alayhim wa yukrahu daal di nañuy sib al bawlu tuur ndox wa taxawutu ak xayta ak xayta mooy li nga xamante ne mooy euh, tuur dugub bi qurbil maa'i ci côté ndox mi wa in lam yasil ilay même bu dee ne fa àggu ci xam nga wax na la du jëy da ciy àgg li nga xam ne mooy àtteem lool wax na la ko léegi nag euh, ah mu ne kon loolu lañ mu des wax na la ki yaam da ngay tuur ndox fii muy roogalaat di dem ci ndox mi looloo nga ñëwoon tuur ko ci direct benn la waaw léegi waa kiy def ci wetu ndox mi nag nga xam ne loolu daa tuur ndox ci wet gi wala mu xayta ci wet gi waaye roogalaatul dem mu neen boroom xam-xam yi ne même loolu dañ koo tere waaw ñëw ci côté ndox mi def ko fa wa in lam yasil ilayhi même bu nee ne agsiwul ci ndox mi li umumi nahyi nabi sallallahu alayhi wasallam anil biraz anil baraz wala biraz fil mawarid comme hadith bi nga xam ne moom lañ jóge woon mooy hadithu Seydina Abu Daawud bi nga xam ne moom lañ la waxoon bu Seydina Muaz ibnu Jabalin radiyallahu ta'ala anhu mu ne yeneen tabi alayhi salaam nee na ittaqul mala'in ath-thalatha al barazu fil mawarid wa qari'atu at-tariq wa dhillu voilà mooy tëndaku leen nee na mooy tëndaku leen li nga xam ne da leen di jural ak rëbb mooy di xayta fi nga xam ne mooy jaaruwaayu ndox yi waaw seen yoon yi nga ñëw di fa xayta ak fi nit ñi jaar ak ker gi ndax fii nit yow boo ko defee nit ñi dañuy soxla aajowoo di ñëw di ut si ndox ak di ñëw ca ndox ma moo xam di fa ñëwal seen bopp wala di fa indi seen géléem yi seen xar yeeg seen nag yeeg seen yooyu ak di fa ut ndox ak di fa rot buñ ñëwee fekk fa loolu wal iyaazu billah waaw moo tax mu ne Euh, ndax lool walima fihi min ida il marin bil ak tamit li nekk ci le fait que xayta wala tuur ndox ci wet gi même bu dee àggul ci ndox mi yow lor gi ngay lor ñuy romb ci côté ndox mi walima ak tamit sababu yu xaafu min wusuuli ilal ma dañuy ragal tamit waaw dëgg la demu ci léegi mais mën naa am man na cee dem waaw dara mën naa am mu tax mu daal di fi àgg mu ngi noonu mu ne loolu la quoi wallahu taala alam léegi kon loolu la al imaam an-Nawawi bi euh, euh, ujaala daal di wax léegi nag ñu ñëw ci liñ la doon wax ne la mooy tënk bi ñuy def ci mazahibul ulama ci wàllu ndox ndox ndox insha allah loolu dañ lay wax ne la boroom xam-xam yi mooy xam nga fii yonent bi alay saa saam dane sayna Jaabir dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an yu fil ma'i rakib yonent bi alay saa dafa tere ñuy tuur ndox ci ndox mi nga xam ne dafa tag euh, côté ndox nag ak ay tuur ndox du la première fois euh, euh, ñu daal di koy gis gisoon nañ fi xadiis Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne ci la doon wax ne mooy gisoon nañ ko ci chapitre baabul xilm wal ana war rifq bi nga xam ne al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu muy xadis six cent trente six gisoon nañ foofee mu nañu woon ne baala a'rabiyun fil masjidi fa qaama an-naasu ilayhi la yaqa'u fiihi fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam da'uuhu wa ariiquu ala bawlihi sajlan min maa'in aw dhanuuban min maa'in fa innamaa bu'ithtum muyassiriin wa lam tub'athuu mu'assiriin voilà gisoon nañ xadis boobu foofu waxoon nañ ci lu jëmoon ci wàllu mbéewal que ne que day wane ne euh, tax suñu xadis bi dañ koy jàngal que ne tuur ndox moom sobe la waaw parce que bu dul woon sobe ak ndox ni mu nekk woon loo xamante ne nii lu jafee am la du ñu ne woon nit ki du ñu ne woon nit ki euh, mu mu mu mu mu mu mu ñu ñu ñuy jël ndox di ko tuur quand di ko sotti. ci li nga xamante ne mooy ay mbéewal euh, bu doon ne du sobe gisoon nañ foofu masala yu jëmoon loolu le léegi nga xamante ne bon euh, muy chapitre soixante-quatorze hadith six cent trente-six walillahi alhamdu wal